bismillah rahmaan wassalaatu wassalaam sayyidil awwaliina wal aaxiriin sayyidinaa wa habiibinaa wa shafii'inaa wa nabiyyinaa mawlaanaa muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin radiyallaahu tabaaraka wa ta'aalaa an qutbil aarifiin wa imaamil siddiqiin mawlaanaa abil abbaas ahmad ibn muhammad at-tijaani wa khulafaa'ihil muhtadiin wa ahli tariiqatihil faa'iziina ar-raabihiin ammaa ba'du ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu kon euh, ñu ngi ñëw ba tey ci al kunuzul ashara ci al kanzistani ci maratibul wujud euh, ci jeexital gi euh, daanaka ginnaaw biñ ci defee taxawee ay weer leeral ci ay mana yu yu ci mbind gi ni mu amee borom bi ni mu tàmbalee mbir yi fan la jóge et cetera ak li ci wërwërlu euh, alhamdulilah euh, amaan na ci suñu jotaay bi ñu jeexal moom mooy euh, fasl bi muy dog wi incha allah taala gisoon nañ ci suñu jotaay bi weesu ne li nga xam ne moom mooy le fait doomu aadama borom subhaanahu wa taala daf ko bind ci feeñu waayam et que borom subhaanahu wa kon euh, mbindeef yëpp daf leen a bind ci anam gi mu gën a manam maanaam ci melok taar et comme te borom subhaanahu wa ta'ala ni nga xam ne noonu la ko waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nettali ko muy ne inna jamal borom subhaanahu wa ta'ala dafa taar si dafa sopp li nga xamante ne moom mooy ak taar comme ni mu nekk ci Sahih imam Muslim Musnad imam Ahmad ak yeneen euh, euh, ñu gis ne kon adduna bi dafa feeñ nekk loo xamante ne dafa taaru ci day ak taar waaye eh, fi maanaam doomu aadama loolu jotoon nañ ci taxaw leeral ko que ni borom subhaanahu wa ta'aala mooy ki nga xam ne moom mooy jubluwaayu maanaam doomu aadama mooy jubluwaayu nekk def ci adduna bi jub doomu aadama mooy mooy finalité bi plutôt et que eh, li nga xamante ne kon moom mooy. Euh, ci kii nga xam ne moom mooy al insaanu kaamil muy nit ku mat ki sëkk te ak mat ndayek mat njombortalu mat ci moom la yem muy sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa moom la borom subhanahu wa ta'ala njëkk amal et leneen li muy amal yëpp ci image am maanaam ci eh, maanaam xeetu bi reproduire ay parties la ci xaqiiqaam ci réalité am eh, te loolu prototype boobu moom mooy prototype doomu aadama moo tax doomu aadama adduna bi yëpp ci moom la nekk lépp lu nekk ci àdduna bi nii ci biir ci biti euh, borom subhaanahu wa daf ko amal ngir wan doomu aadama ne ko gis nga lii benn partie la bu nekk ci sa biir yow maanaam am na lu mel ni gis nga ko mi ngi nii mais yow boo xoolee ci biir maanaam lu mel ni mi ngi fi euh, et que euh, loolu borom subhaanahu kon àdduna bi li mu koy yaatal li mu koy réyal li mu koy ngandal univers bi li muy yaatu yaatu li muy am ay kiimtaan kawtif yëpp en réalité lépp. Euh, day daf ko réyal ngir wan boobu doogu aadama ne ko euh, lu mel ni en miniature mi ngi ci sa biir yow lu tuut en miniature mi ngi ci sa biir mais mën nga ko gëstu mën nga ko gën a xam ci booy xool lii te kon yow soo xamee lii dinga nga commencé xam sa bopp te boo xamee sa bopp xam sa borom nga gis ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam muy yee nit ñi ci maanaam boobu naan bu leen di xalaat ci zaat ci nekk-nekk borom subhanahu wa mais day leen xalaat ci euh, ay jumtuwaayam mooy li mu fi def ci adduna bi euh, yi nga xam ne moom la fi teg ci adduna bi kon loolu ci mbindeefam yi ndax loolu yëpp ay partie la ci yow kese yow doomu aadama euh, moo tax borom subhaanahu wa ta'aala wax ne la xalqu samaawaati wal ardi akbaru min xalqin naas walaakinna aktharan naas laa ya'lamuun giñ naa ne mbindug asamaan ak suuf moo gën a rëy nii ci bëtu nit ñi ci mbir mbindu nit ñi waaye nit ñu bari lu ëpp ci nit xamuñu xamuñu ne niñ xamul mooy ne que doomu aadama lépp mi ngi ci biir te que moom ci boppam moom mooy adduna bu mag bi moom mooy univers bu rëy bi moo tax moom mooy xalifa yàlla ci kaw suuf comme li nga xam ne noo moo leen def ngeen nekk xalifa yàlla yi ci kaw suuf am na ay parti yu ñu doon wax ci wàllu xilaafa su ma juumul euh, bi ñu tollee ci euh, xayaatul kawni xayaatul kawni wala sax bi ko jiitu moom mooy mooy mooy bi ko jiitu leeraloon nañ ci e, wàllu xilaafa gi ak xeetu dimension yi ñu mën a amee donte dañ ko tënkoon am na ci yenn subtilité yenn détails yoo xamante ne dugguñ ci euh, peut-être que jaru ko woon euh, wala alhamdu euh, wal Euh, léegi mu ne fal insaanu imam Salahuddin Tijaani alayhi ridwaanu rabbaani mu ne fal insaanu huwa nusxatul aalam kullu fal insaanu doomu aadama huwa moom mooy nusxat mooy tëgginu al aalam adduna bi kulluhu lépp euh, maanaam mooy moom copie la ci adduna bi d'accord comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxee yaxtaaju ilayhi al aalam adduna bi daf koo soxla wala yaxtaaju waaye moom soxla huwa moom illa al aalam ci adduna bi ndax falahoo ñeel na ko alkamaalu ak mat zahiran ci lu feeñ wa baatinan ak ci lu nëbb jisman ci jëmmam wa ruuxan ak ruuxam kon euh, ci lu feeñ ak ci lu ci jëmmam ak ci ruuxam yëpp moom doomu aadama dafa nekk koo xam ne dafa mat lii tamit bi ñuy gis ci faslu bu njëkk bi ci kansu bu njëkk bi mooy itlaq taqyid et cetera jotoon nañ ko gis insaan maanaam univers yi borom bi def ci doomu aadama yooyu tamit jotoon nañ ko gis bi ñuy gis am na yu bari yoo xamante ne ci ay chapitres yoo xamante ne taxawoon nañ ci wàll gi kon du jar ñuy taxaw taxaw bu yàgg ci di leeral lii nga xamante ne moom moo aju ci wàll gi ndax leeral nañ ko leerate ko ba ci sax euh, ci euh, fasle bii ñu nekk dog bii ñu nekk taxaw nañ ci am ci yeneen maanaam fàttali yuñ ci defoon fa kon jëmmi doomu aadama xalaqahu bind ko allahu bur yàlla bi yede yi ak ay yoxom borom subhaanahu wa moom moo moom moo bind doomu aadama maanaam jëmm doomu aadama ci ay xom eh, tashwiifan mu nekk mbiru mu nekk teranga dayo teranga la xooli ko ñeel moom doomu aadama loo tax mu wax sax ne eh, eh, ne ne ne ne Iblis maa manaaka an tasjuda limaa xalaqtu biyadayya ana lan moom moo xañ maa manaaka lan moo la xañ ak tasjuda ci nga sujjootal li ma xalaqtu bi yadayya jëm ci li nga xamante ne moom la bind man ak sama ñaari yoxo maanaam ay yoxo moom mooy plurielu loxo ñaari yoxo euh, bi nga xam ne moom la yeneen euh, borom subhaanahu wa ta'ala euh, di di di wax ci wàllu yoxo gisoon nañ Euh, mi nga xamante ne loolu la maanaam loolu lay lool lool loolu la mën a aju ci loolu la mën a tekki euh, tegtewulawul cër bu nekk ci jëmm ak yu mel noonu ndax borom xaasha wa kalla borom subhaanahu wa ak di am physique loolu ëppante ak loolu euh, li nga xamante ne moom lay junj ay maanaa la yoo xamante ne day tegtal ak sañ-sañ ak kattan ak teranga waaye tamit ak nguur ko ko moomeel ah, kon ci sourate Sad juróom-ñaar fukkeelu aaya bi ak juróom mu ne kon borom subhaanahu wa ta'aala dafa bind doomu aadama ak ay yoxam et que ñun ñëpp ay photocopie wu doomu aadama lañ am na daal ay jeexital lañ ci doomu aadama partie bu nekk ci ñun dañoo génne ci doomu aadama te kenn ku ci nekk ci ñun nag borom subhaanahu wa ta'aala comme si que dafa jël mam adama ndax gisoon nañ ni moom aadama forme humaine bi mu yor forme adamique bi mooy as-suuratul aadamiyya nga xam ngeen ne al aadami gisoon nañ ko yaakaar naa jotoon na jotoon nañ ko gis mais gisoon bi ñuy gis euh, euh, sarh euh, bi ñu taalifoon ci marfa anqa al maghrib voilà al muqimu ashrahu fi a'la shajarati min kawni radiyallahu anhu xasida boobu ñu taalifoon ci di tagg ki nga xam ne mooy anqa bu mag bi te tumuranke te kiimaane Euh, mooy euh, euh, picc mu doy boobu ah picc mu xàq dërëm nga xam ne moom mooy phénix ci wolof ci ci tubaab plutôt tax moomu nga xamante ne moo tag tagal ak taggam ci kaw garab bi nga gaagu mooy nekkati fi radiyallahu anhu muy Seyd Ahmed Tidiane radiyallahu anhu euh, gisoon correspondance yi am ci maanaam bayit yi ñu ci defoon ci cosaan muy 86 yi te 86 moom mooy al adam yi moom al mahabba moom mooy al mawadda maanaam mooy al adam yi mooy maam Adama ki nga xamante ne ko def Adama la mooy nit ku mat te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy kooku ku mat kooku wa nuuril akwaanil mutakawwinatil aadami saahibil haqqir rabbaani moom mooy leer googu nga xamante ne lépp lu te defaru te nekk te maanaam mooy leer googu nga xamante ne dafa yor forme adamique mooy al adami moo tax maam Adama comme niñ ko gisee woon moom moo yor forme physique bi te secret bi nga xamante ne moo nekk ci maam Adama mooy leeram googu muy leeru xolam muy yéen leeru yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu moo tax muy secret wu leer gi nekk ci Adama. ba tax borom bi subhaanahu wa ta'ala def ko xalifa ci kaw suuf moom maam Adama ba noppi daal di wax malaaka yi ñu sujjóotal ko ndax borom subhaanahu wa ta'ala anam mi ngi koy wax ci alquran bi mu naan wa iz qaala rabbuka lil malaa'ikati inni jaa'ilun fil ardi xalifa fàttalikul bi sa borom yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon loolu ishaara la ci ne maanaam day junj ci ne yonent am na capacité ci fàttaliku loolu bi sa boroom waxee malaayka yi sa boroom maanaam waxu ko iz qaala Allahu fàttalikul bi yàlla waxee waxul iz qaala rabbukum bi seen boroom waxee rabbuka sa boroom yow yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam secret boobu ci yent yàlla Muhammad la nekk te nekkul ci keneen sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne ko bi nga xamante ne moom la sa boroom yow waxoon malaayka yi ne damay def ci kaw suuf sama xalifa moo tax secret boobu gis gisoon nañ ko ci sourate Qaf nga xam ne sourate Qaf donc mooy junj li nga xam ne mooy al-qalbu muhammadi Qaf loolu mooy xol yent bi sallallahu alayhi wasallam donc mooy al-Qur'anul Majid bi nga xamante ne moom lañ doon wax gisoon nañ ko euh, ak nuur maanaam parce que la mooy nuun cinquantième donc muy dund ak nuurul Muhammad bi mooy cinquantième saar bi et nombre de aaya yi am mooy quarante cinq mooy koor bi kon koor aadamit la yor quarante cinq mooy aadam kon euh, nga gis kon li muy euh, leeral maanaam ci euh, jëmm yent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam nekk teefam et que loolu copie boobu nag maanaam donc cocktail copie wu physique bu maam aadama ruux yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc loolu moom lañu copier ci doomu aadama yëpp mais ci ay feeñuwaay yu wuute moo tax ruux yëpp nu róowuñ waaye tamit jëmm yëpp nu róowuñu ainsi de suite borom subhaanahu kon kenn ku ci nekk mu defal tawfeex bu toll ni yow kenn rek nga càppacu liñ càppacu liñ mooy ku singulier nga yow rek yaa mel nga mel yow rek yaa am dund bi nga am yow rek yaa am jaar-jaar dëgg-dëgg nga am ci mboolem anam yi boo xoolee di nga gis tout temps loo xamante ne yow rek a mel noonu keneen melul noonu ci àdduna borom subhaanahu wa taala defal la tawfiq bu tollu noonu képp kenn ci doomu aadama yi mën naa fexe valoir loolu parce que amul kenn borom subhaanahu wa taala du amal dara ba pare amalaat loolu du yàlla du ko def lu mu def lu mu amal day amal leneen ci ginnaaw bi lu wuuteeg loola ndax moom mooy alwaasiya mooy kii nga xam ne dafa yaatu xam-xamam yaatu sañ-sañam yaatu man-manam yaatu nam-namam yaatu subhaanahu wa mais lépp day recopier originalité bi muy jëmm yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam leeru yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi euh, nga xamante ne forme adamite la salaam aussi bien ci ruuxam que ci jëmmam moo tax jëmm jooju nag borom subhaanahu wa ta'aala ba mu koy matérialiser di ko def jëmm ju taxaw di dund ci kaw suuf di dox moom mu ne binduma ko comme ni mu bindee yeneen yi ñeneen ñëpp dama leen laan kun nekk leen ñu nekk après ñuy jurante borom subhaanahu wa ta'aala deful noonu moom aada wala boog mu bind leen ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ndox mi ak ci suuf si comme ni nga ko waxee allahu xalaqa kulla dabbatin min ma'in ndox lépp luy dugg ci kaw suuf ci ndox la ko bindee mooy ndox mi ak suuf si moom lañ ko tabaxe moo tax ñoom ñëpp forme boobu lañ yor maanaam moom moo ñu mën a dund ci kaw suuf maanaam ñu adapté mën a dund ci ci ci suuf si voilà mais doomu aadama moom leneen la doomu aadama borom subhanahu wa ta'ala donte ñu ngi koy bind dafa dajale suuf yëpp maam aadama dajale suuf yëpp bind ko. Euh, ndox yi ñu jaarale ko ñu jël tibb ay ndox ci fu ci adduna bi ñu ñëw ñu tabaxee ko ko ba ñu tabax ko malaaka yi ñëw dajale suuf si ñu jël ko tabax ko borom subhanahu wa tabaxee ko ko maanaam doomu aadama mam aadama alayhi salaam mu wol ci moom ruuxam et euh, lenn lu nekk ci univers bi am na benn partie ci loolu lu nekk ci jëmmi moom aadama alayhi salaatu wassalaam borom bi noonu la ko dogale noonu la ko defee te ci loolu jëmmi doom maam maam Adama ak ay sëtam rek ñoo noonu ak ay doomam ñoo mel noonu sauf que bi mu koy bindee noonu euh, euh, bi mu joxee bi mu yoree jëmm ju taaru jooju nga xam ne daf ko koo defal mu nekk jëmm ji gën a taaru ci moom doomu aadama moom nit moom mu nekk jëmm ji gën a taaru ci jëmm yi euh, dafa borom subhaanahu wa ta'aala daf matérialiser jëmm jëm ci bind nee na ci ay yoxoom la ko bindee kon loolu moom mooy vraiment dayoog teranga dayoog màggay euh, te bi mu koy bind wa ala suratihi daf koo bind ci feeñu waayam moom borom subhaanahu wa ta'ala kama ni koy yonent forme image am image yu borom subhaanahu wa ta'ala ko binde tegtalewul nag ne dafa am image physique déedéet comme niñ ko gisee woon loolu leeraloon nañ ko waaye que jëmmi doomu aadama bu taxawee mboolem li nekk ci biiram ak ci dañuy refléter mboolem feeñu waayu turu yàlla yi ak meloot loolu lay tekki que boroom subhaanahu wa wax ne kon xalaqa allahu aadama ala suratihi yàlla subhaanahu wa ta'aala xalaqa allahu bin na buur yàlla aadama maam aadama alayhi salaam ala loolu taxrij bi gisoon nañ ko léegi comme ni nga ko wax ci note maanaam euh, taxrij bi euh, jàlloon nañ ko ci page deux cent trente et un ak deux cent quatre-vingt-onze euh, te loolu comme ni xam ne noonu lañ ko gisee effectivement romboon nañ ko yàggul dara kon fa suuratul insaan jëmmi doomu aadama nag ndaxaa ñeel na ko asharaf nga ala jami'il maxluqaat ci mboolem mbindeef wa ruuxul insaan waaye ruuxu doomu aadama baatinuhu li feeñ ci doom kaanat dafa nekk loo xamante ne maanaam baatinuhu li nëbbu ci biir ruuxam maanaam maanaam kon moom maanaam li nëbbu ci doomu aadama mooy ruuxu doomu aadama maanaam doomu aadama biiram moom mooy ruuxam maanaam li nga xam ne moom moo nëbbu ci moom nga xamante ne du accessible def ko daj du xeeñ doo ko làmb doo ko gis et cetera d'ailleurs loolu bokk na ci liy tegtale maanaam ci li nga xamante ne euh, buñ demee ku par exemple yàlla du ma ko gisuma ko dégguma ko xeeñuma làmbuma ko dajuma ko et cetera maanaam delloo ko ci ruuxu boppam ce que moom ruuxam da koo gis wala da koo dégg wala da koo xeeñ wala da koo mos wala daf koo làmb di wala lu mel noonu loolu boo ko ci delloo ndax borom subhaanahu wa ta'aala dafa jël ruuxu doomu aadama mu nekk forme maanaam image yu moom moom parce que ruuxam la moom yàlla comme ni mu ko waxee wa nafaxtu fiihi man maa wol ci moom sama ruux kon ruuxam moom yàlla la la ëf la la la wol ci nit kon doomu aadama ruuxu borom subhaanahu wa ta'aala lay doxe moom lay deme loolu moom moo tax moom mu am capacité am mboolem xeetu tajalliyaat yi borom subhaanahu wa ta'aala mboolem feeñ waayu borom subhaanahu wa ta'aala loolu moo tax doomu aadama am ko moom dong. Euh, kon euh, kon moom kaanat dafa nekk nafxatu woluk rabbaaniyatu buy ko jóg borom subhaanahu wa ta'aala maanaam nga xam ne suñu borom la subhaanahu wa ta'aala walam yaxbat te cëroowul bihaa ci moom maxluuqun am mbindeef si waxu kudul borom kudul kudul kudul kudul doomu aadama doomu rek moo am cëru borom subhaanahu wa bind bi muy bind ruuxu ku ne ci mbindeef yi lu nekk mu lay wutal sa ruux defaral mu bindal la ko moom nag borom mais doomu aadama moom mu ne noo yow sa ruux du man du ma ko bind mais sama ruux ci boppam laay wol ci yow sama esprit sama souffle laa lay transférer ngay dox ci sama tur man yàlla di yàlla say dogal di wéy ci sama tur doomu aadama moom moo am volonté changer mën a changer lu ko neex ci àdduna bi mu wéy doomu aadama moom moo am sañ-sañ bu waxee benn kàddu kàddu googu sabab lu dul jeex ci ay mbir ndax dogalam la moom doomu aadama moo am sañ-sañ di signer ay décret décret yooyu di soppi ay ay ay ay ay ay ay univers décret yooyu di soppi ay ay ay ay maanaam ay dundi yu bare baree bari waaye di soppi maanaam euh, li nga xam ne moom mooy E, e, e, nekkteefu animaux yi masalan dund gi nekkteefu gàncax bi et cetera yëpp ci ay décret la laaj tey fi mu toll président de la république bu signé benn décret am na décret yu muy signé rek nga gis garab yu bari léegi kenn dootu ko sañ a daggati ainsi de suite maanaam ak yu mel noonu préfet tey mën na signé benn décret rek am yu baree bari yoo xamante ne day soppeeku ci dëkk bi maanaam noonu la mbir yi di demee doomu aadama moo naan kii may naa ko diw jeex na mbir mi daal di amee noonu nga gis ñu musul woon a dagan seen diggante musul woon a dagan daal di dagan parce que waajee wax parce que doomu aadama moo wax benn kàddu kese ak yeneen ak ak yeneen ak yeneen ak yeneen am sañ-sañu di tabax ci kaw suuf di defar lu ñuy gis muy soppi visage yu bi ba ci univers bi ba ci kaw mu may su mu yónni ay satellite muy changer ay yenn mbir yu bari loolu boroom do borom subhanahu wa ta'ala doomu aadama la ko may moom mooy ki représenter yàlla ci kaw suuf te loolu mi ngi ko am ci doole boroom subhanahu wa ta'ala bi muy bind jëmm ci nga xamante ne mooy prototype ay yoxoom la ko bindee waaye tamit ruux bi nga xamante ne mooy esprit wu doomu adama boobu mooy bi mu koy won voilà ndax ruux boo ko bëggee xam ci doomu aadama mooy comme maanaa yi niñ mel ci ci mu benn mu soo ko jëlee am na maanaa bu ne ci biir sinon d'ailleurs ci làkk yenn yi sax moo bii day tekki lii beneen nga wax ko feneen mu tekki leneen wala nga wax ko feneen du am benn sens parce que foofu maanaa moo ci amu moo tax kon muy maanaam baat yi maanaa yi li ñu représenté ci baat yi noonu la wax représenté ci nit kon nga gis kon nit ki boo gisee sens ñu naan am nañ am na sens am na lu muy tekki maanaam ruuxam la te kat comme al imam ibn Ata'illah waxoon rahimahullah innama yas'aka al-kawnu min haythu bi univers bi daf laa gën a yaatu yow suñu xoolee sa jëmm sa corps physique nii rek ci biti zahir bi nii mais bu ñu xoolee sa biir sa baatin maanaam sa ruux ak ni muy sa volet spirituel yow yaa gën a yaatu àdduna bi te kon borom subhaanahu wa kon wa munzu la ko dawee ci an ci ne xalaqa bind na allah bur yàlla insaanu doomu aadama wu woote moom fii buut iqati mi ngi ci e, keesu mi ngi ci e, biir tajalliyaatul ilahiyya feeñu waayu borom subhaanahu donc possibilité wu borom subhaanahu Euh, mi ngi ci récipient bi nga xam ne ci ci ci ci ndax li nga xamante ne moom lañ ko mën a feeñale boroom subhaanahu wa ta'aala imma daal tajalliyaati zaati ji feeñu waaye nekk-nekkam te lool moom gisul nañ ni lam yatajallaa feeñuwul allah bur yàlla bihaa ci moom illaa lulu ala qalbil insaan ci xolu doomu aadama xaasatan ci kese te sax du doomu aadama yëpp ñoo mën a gis tajalli boobu tajalli boobu feeñu boobu ku jeex ci jëmm yenente ak ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo ko mën wa imma daal tajalliyaati ay feeñuwaayu asmaa'iyatin yey ko jub tur yi wa sifaatihi wa sifaatiyatin ak yey ko melo yi boroom subhaanahu wa ta'aala boobaa moom ñooñu nga xam ne tajallallahu buur yàlla dafa feeñe bihaa ci moom ci ñoom ñi nuy turam yeeg melom yi ala jami xalqihi ci mboolem mbindeef mi bi ma ànd ak ne fii zalika nekk na ci seen biir insaan doomu aadama maanaam fekk ne c'est doomu aadama sax seen biir la bokk mais li wutale doomu aadama ak ñeneen ñi mooy ne doomu aadama feeñu waayu mboolem tur yàlla yeeg meloom yi la mën a amee comme allama aadama al asmaa kullaha xamal maam aadama mboolem tur yi kanta doom ki nga xamante ne moom mooy euh, ku doomu aadama ñoom ñii benn tur lay feeñoo ci ñoom ñii ñaar ñii ñett ñii et ñii et ñii et cetera plus ngay am nag cër ci xilaaf ak ay xalifa yàlla lañ wallazi ja'alakum xalaa'if fil yàlla moo leen def ngeen mooy de nga xam ne mooy li gën a basique ci xilaafa mais après kenn ku nekk nag da am cër ci xilaafa gi selon yaay kan a naka ngay évoluer et cetera donc mu am ay tour yoo xamante ne moom ngay donn ci borom subhaanahu wa ta'ala ay tour yi nga xamante ne moom ngay incarner moom ngay melowoo loolu moom mooy shajaratul kawn mooy garabu univers bi moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala melal ci turam ne alam tara kayfa daraba allahu masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin asluha sabitun wa far'uha fi as-sama'i tu'ti ukulaha kulla hiinin bi idni rabbiha xanaa gisuloo ni borom subhaanahu wa ta'aala saddalee misaalu boo gis gis nga alquran foo fekk baatu alam tara xanaa gisoo di wax ak yeneen bi sallallahu alayhi wa ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam a ak fu muy xamee maanaam di ko gis réellement ak ñi nga xamante ne ay aarif billah lañ ñoom nga xamante ne dañuy xamee ci héritage muhammadiyya boobu ndax ndono yent yàlla muhammad boobu sallallahu alayhi wasallam mooy al wirasatul muhammadiyya ci la ñuy mën a amee accès ci maanaa boobu ko benn qaa'ida la ci alquran voilà alam tara ila rabbika kayfa madda alam tara kayfa fa'ala alam tara kayfa fa'ala alam tara anna allaha et cetera et cetera voilà an lam tara anna allaha ya'lamu ma ma fil ard et yooyu day mbir mbir yoo xamante ne yàlla maanaam yonent bi sallallahu moo ko xam aslan maanaam asliyan maanaam ci cosaan mais bi tabaa ci topp gi ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi doonu yonent bi sallallahu ci xeeti yenn xeet xam-xam yu xóot ñoom ñooy gis xóotaayu maanaaw li bi di wax foofu borom subhaanahu wa kon fii su xanaa gisoo ni nga xam ne noonu la borom subhaanahu wa ta'ala misaal ne garab kalimatan tayyibatan kaddu gi nga xamante ne mooy gu sell gi gu teey gi gu laab gi te mooy baatu laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi la daf ko misaale ka shajaratin tayyiba comme garab gu teey gu laab gu sedd boo xam ne asluha cosaanam mooy reenam yi si saabitun dafa sax dëgër këcc mu yëkkatiku waaye faroxaa caram yi fi samaan yi mooy univers yi en perpétuelle garab la guy yaatu kaatu daay man mooy sajaratul kawn mooy garab gaa moom mooy cosmos bi univers bi loolu mi ngi doxee ci baatu laa ilaha illa muhammadu rasulullah te garab googu borom bi subhaanahu wa ta'ala saddal ñu ko misaal ba mu ne tukki day joxe ukulaha ay ñemam mooy feeñuwaayu tur yàlla yeeg melo bi kulla xiinin jamono ju ne bi izni rabbiha ci ndigalu borom bi en perpétuelle perpétuelle expansion la univers bi di moom mooy boo xoolee zahir biti bi mais baatin bi doomu aadama moo koy incarné ci ngëmam moo tax yeneen bi sallallahu alayhi melalal ñu ngëm ci ne al imaanu mooy ci xadis Seydina Abu Hurayra bi radiyallahu anhu mi ngi sax ñaari saxiix yi al imaanu bid'a euh, sittina wa bid'a shu'ba no bid'atun wa sittina shu'ba a'laaha shahaadatu an laa ilaaha illa Allah wa adnaaha imaatatul a'raa 'an at-tariiq wal hayaa'u shu'batun min shu'abil iimaan ngëm yàlla juróom benn fukk la ak nangami cër maanaam mooy juróom benn soixante-six branche soixante six nag mooy Allah ci yeneen i mu préciser soixante sept tamit soixante sept mooy Allah mais ak alif bu bi ci ay branche kon mooy feeñ waaye tur yàlla yeeg meloon parce que ñëpp ci Allah la génnee en réalité mais li ci gën a kawe mooy laa ilaha illa allah mooy bi ak laa ilaha illa muhammad rasulullah kon mooy racine bi ak lan bi ak branche bi ak euh, ak bi mooy dàtt bi parce branche boobu mooy tronc bi ci la yeneen branche yi génne moo tax mooy bi ci gën a kawe pas ci moo ci gën a kawe ci euh, hauteur mais moo ci gën a kawe ci dimension ndax moom mooy branche bu mag bi mooy moo tax ci ngay duggee ci l'islam ngëm yàlla ci loolu lay taxe laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu waaye bi ci gën a suufee mooy imatatul an mooy luy lor nit ci di leen gêner di ay jafe-jafe ay xat-xat ay ay ay naqar ci yoon bi ci mbedd bi ci voie publique bi nga nga nga nga di ko dindi nga moytandi ko mooy nga nekk un citoyen modèle jeex na mu ne wal xayaa waaye kersa shu'batun min shu'abil iman branche la mais branche bu transversale la ci branche ngëm yàlla yi kon garab googu nga xamante ne moom mooy indi ay fruits yom mooy garabu ngëm yàlla bi plus ngay incarner ngëm yàlla plus ngay incarner tur yàlla yeeg melo bi nga koy melowoo plus ngay am muy am ay fruits aussi ci say doxalin ci say comportement ci say yoonu yàlla ci say évolution spirituelle et cetera yooyu ay tur yàlla la ak ay feeñuwaay ak ay meloom tur yàlla boo incarné nag dafa am ay bëbb maanaam ay flux yu muy indi et yooyu noonu dañuy am jeexital tamit ci sa ay jikko ci say doxalin et cetera yeneen yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ba mu demee kaw lépp mu ne ko wa innaka la yàlla Muhammad sallallahu alayhi yaa ngi ci kaw jikko yu mag yëpp yow yaa leen féete kaw ñun nag dañuy tendre vers loolu donc moom mooy le fait que le caractère asymptotique du prophète sallallahu alayhi wasallam donc modèle asymptotique la nga xamante ne tout temps da ngay tendre vers mais doo ko doo ci àgg mukk ni ko mathématicien yi xam ne quoi asymptotique mooy kii la ñuy affaire yi rek mais doo ko daj mukk kon euh, moo tax kenn mënu ko daj mais gisoon nañ ko bi ñuy gis ci xayaatu euh, kawn la suma juuma bu ñu xoolee euh, wala bi ko jiitu xilaafa gi borom subhaanahu wa ta'aala jox Seydina Daawuda alayhi salaam ak xilaafa bi mu jox moom Adama da nga gis différence bi justement mi ngi ci ne maam Adama dafa feeñoo ci téeméeri tur yi téeméeri et que Seydina Daawud alayhi moom quatre vingt dix am moo tax moom la ko joxal misaal ci bi waaye ne inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una naaja kii dafa am juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ci ay ci ay xar ci ay xar waliya naajatun waahida ma am benn kese fa qaala akfilniha wa azani fi sita gis nga mën a ma jox ma ko mu noot ma ci symbolisme boobu nga xam ne moom la koy xamal ci ne ko yow maam Seydina Daawuda moo tax ñu gis après inna yaa Daawuda inna ja'alnaaka xaliifatan fil ard dañ laa def xalifa ci kaw suuf kon nag tahkum bayna an-naas bil haqq wa na nga àtte diggante nit ñi ci dëgg te bul topp bànneex bu topp mukk sa bànneexu bakkan voilà euh, ndax lan fatudilla an sabilillah ndax soo toppee bànneexu bakkan dalay sànk wëllif yoonu yàlla te innal ladhina yadilluna an sabilillahi lahum adhabun shadidun bima nasu yawmal hisab ñi nga xamante ne euh, dañoo sànk wëllif yoonu yàlla bi ñooñu day am nañ mbugal bu metti bu leen di xaar ndax fàtte gi ñu fàtte gis lan gisul caytu bi kon nga gis doomu aadama Euh, euh, euh, nu mu mën a incarner maanaam xilaafan soit mu mat wala mu wàññeeku am na ñoo xam ne yegguñ ci niveau boobu nga xam te dañu am quatre vingt dix yi am na ñuy am niveau bu centième bi ainsi de suite mais ñëpp tolloowuñu niveau ñëpp tolloowuñu martaba ñëpp tolloowuñ ci maqaama ci ni ñuy incarner loolu garab gi nga xam ne nag moom moom mooy garab gaa moom mooy univers bi mooy existence mooy cosmos bi mooy alkawn mooy garabu feeñuwaayu turu yàlla yi ak meloom yi boroom subhaanahu wa ta'aala daf ko représenté ci ngëm yàlla yi doomu aadama nit gëm yàllaam moo tax nit ki mën na conquérir univers bi incarner mbooleem man feeñuwaayu boroom subhaanahu wa yi ci univers bi ci nan ci ngëm yàlla am koy parfaire tarbiya bi yëpp ça tourne autour de loolu euh, kon wa ma zaala al insaanu doomu aadama fi hadhihi buutiqa ci euh, ndax loolu ci feeñuwaay boobu ci univers boobu tata waalaa muy méngoo alayhi ci moom maanaam di méngoo ay mbiram mooy di ah di occupé ci moom di am autorité ci moom ahkaamu attey al asmaa tur yàlla yi wax sifaat ak melo yi moom yataqallabu muy jàllar bi ku maaxaa di ànd ak attey tur yàlla yi ak melo yi borom subhaanahu wa ta'aala maaxaa di ànd ak moom way yetta law wonu ba pare muy soppeeku fii xaaj seen biir di jël ay forme di jël ay couleur di jël ay melo di jël ay doxalin di jël ay jikko et cetera kon doomu aadama daa noonu lay mel tout le temps acte yi luy acte woo ci kawam rek xamal ne acte la benn ci turu yàlla yi wala ay meloom wala boog acte yi ci turu yàlla yi lak ay meloom su amee lu mu bëgg parce que borom subhaanahu wa ta'aala moo am sañ-sañ ci kawam bëgguloo ko loolu moo tax ngay gis ñenn ñi naan sama xolama tooñ parce que bëgg gi xam nañ ne bu ñu doon raison kese kese kese ak duñ doxalee nii te duñu ànd ak ku mel diw sàngam mais nag seen xol leen tooñ euh, léeg-léeg gis ñoo xamante ne maanaam lu nit ki di def forme bi mu yor parce que yàlla biñ naan al musawwir mooy kiy jox forme ko neex lu ko moo ko jox forme bi jëlal mboolem lii xew ci doomu aadama nga gis ne bu doomu aadama day wax parce que al qaa'il mooy kiy wax di borom kàddu gi moom moo feeñal turam yooyu ci moom moo tax mu mën a wax ainsi de suite su tëddee feebar c'est parce al qaahir moo fi ne wala al qahaar kii njëkk nit ñi voilà di leen ñuy suivre destin bi par force mënuñ ci daal moo njëkk ci moom ainsi de suite kon tur yàlla yi melo yi dañuy feeñee ci moom mu ne. bu amee parce que ar-Razzaq wërsëgal kii wërsëgalaate moo ko moo ko joxe bu toogee ñàkk parce que al-Mani' moo feeñ ci moom ak tey ak turu yàlla boobu ñu naan al-Mani' mooy ki xañe moo feeñ ci moom ainsi de suite moom maanaam moo attewu ci kawam noonu la nekkee koo xamante ne kon ay xaalam ni muy doxale ay meloom yëpp dañuy soppeeku daa iman lu tax parce que tout simplement turu yàlla yi ak meloom yi ñoom ñoo ñooy wëlbatiku di feeñee ci moom wa tastaaku ba pare muy xëñtu di xemmem di xiiru roosu wu ruuxam ila tamkiini ci jàppandi wa subuuti ak dal ak sax donc euh, jàppandi yi ak jàppandalu googu nga xamante moom mooy mën a dal mën a nekk ci benn place mën a sax établir am constance persévérance persistance ci li nga xamante ne moom la nekk te moom mooy ci borom bi rek subhaanahu wa parce que ci yàlla rek ngay ngay loolu moo tax boo xam di bëgg di nekk ci loolu wa jam'ul jam'i ak dajeeg dajeeg dajeeg yi ngay dajeeg yàlla. ba pare nga seey ci moom lépp sa lépp dellu ci yàlla ay kese lu raxul dara ruuxa doomu loolu la bëgg mooy rencontre intime boobu ak digganteem ak borom subhaanahu wa ta'ala entretien intime boobu ñuy am ci tout temps tout temps parce que ruuxa doomu aadama daa iman borom subhaanahu wa ta'ala ngi wax moom muy wax ak borom subhaanahu wa détriment même di sensibilité ci sensibilité doomu aadama moom ci bopp moo tax doomu aadama du mënul am accès ci ruux bi fan la ne naka laa ko mën a situer ak préoccupé instant bi déedéet doomu aadama du mën a am accès ci lool loolu moom moo tax su amee accès ci ruuxam da ngay gis muy mën a jàng ay milliards kaamil par jour loolu moom moo koy mën a may muy def ay milliards et des milliards ak milliards infinité salaat faatiha exemple ci ci ci benn bés wala ci benn jotaay parce que dafa am accès ci ruuxam bi nga xamante ne dafa jokkoog boroomam te foofu amatul limite itlaq la dafa dañ ko jooyal bu boobaa daje googu intimité boobu entretien bu wóor boobu secret boobu waxtaan bu rafet bu sell googu boroom subhaanahu wa ta'aala daf koy def ak doomu aadama yi mais sauf que ku ku mën a am accès ci niveau boobu rek alamul axfa la tudd comme bi mu naan ya'lamu sirra wa akhfa yàlla xam na sirru mooy mbuut yi mooy le monde des parce que monde secret borom subhanahu wa ta'ala dafa may doomu aadama saa yu ci moom rek ci am accès mais saa yu ci bëggee am accès moom daf koy mën lépp monde la bu yaatu boo xamante ne loo ci def du du du fees bon moom def comme ni ñu ko doon waxe ñenn ñoo xamante ne ñoom seen bopp bon xam naa euh, bu ñu fa dugalee dara dañuy bëgg gaaw génne waat. ñooñu moom wax mooy ñu mënta denc secret yal nañu yàlla sàmm mais sinon ñeneen ñi ci des ñëpp dañ koy mën moom euh, borom subhanahu wa ta'ala adduna boobu moo ko def seen biir loolu ci dugg dugg information bu yàqu du altéré doo du deñ te kenn mënu ci am accès y compris malaaka yi malaaka yi nga xam ne moom la la borom bi booleel ñooñu sax mënuñ ci am yow ak sa borom rek yow yaa ko denc sa secret la sauf que loolu moom moom adduna la boo mais borom nee na na lu gën a làqat loolu mooy adduna boobu mooy ñu ngi ci doomu aadama foofu nag la ruuxam di communiquer ak borom subhaanahu foofu noonu ci la borom subhaanahu di révéler secret yi nekk ci di waxtaan ak soppeem yi ci secret yi nekk ci euh, fawaate fu suwar yi mooy yi mu teg ci kanamu saaru alquran yi alif lam mim alif lam mim saf taha hamim ayn sin qaf kaaf haa yaa ayn sad saa sin mim ainsi de suite loolu moom moo tax bool ci eh, kii fi bi ne bi mu tafek Cheikh Abdou Dabakh radiyallahu anhu bi ñuy waxtaan ak yooyu mu impressionné ko tout ça xamoon na ni nit yàlla bu mag la mais nee jour bi ma ko commencé laaj ci mu may expliquer maanaa di dugg ci laa xam ne ki ci ci afa akadurul afraad yi la bokk ci afraad yu mag yu kawe kawe kawe kawe yi la bokk parce que ñooñu rek ñoo am capacité boobu voilà nee na euh, kon mu ne bi nga xamante ne kon doomu aadama ruuxam day jéng jëm ci loolu ci stabilité boobu mu nekk digganteem ak boroom subhaanahu wa taala ak daje googu nga xam ne da ciy seey dajeeg daje la nga xam ne voilà maanaam donc lu gën a ci rencontre bi ñuy bi muy am ak boroom subhaanahu wa fa ya'muruhu moo tax mu digal ko alxaqu buur yàlla ta'ala bi nga xam ne ruuxu doomu aadama yi ñoom ci loolu lañuy ñuy xemmem jëm donc dañuy gis ne nit ki la nekk mu inconscient ci loolu pourquoi ruuxam moom mi ngi xëntu daa iman ak xemmem bu tar ci jëm ci borom bi wa ta'ala ci mën a dajeeg moom moo tax borom subhaanahu wa ta'aala digal ko nag bil firaari ci daw minal buutiqa ci maanaam juge ci lool nga xamante ne moom mooy euh, cadre boobu nga xamante ne tur yàlla yeeg melo yi ñooy àttee ci sa mu dem nag ci nekk ci moom dajeeg yàlla ci boppam moo tax mu ne fa fi ila Allah muy sootu juróom fukkeelu aaya bi fa fi ru daw leen ci buur yàlla bu ko defee bu boobaa fa yafirru doomu aadama dana mën a daw min hadhihi talawunaati ci mboolem soppeeku yu bari yi ilal ahadiyati jëm ci kennuk al ilahiyati kay ko di pour yàlla subhaanahu wa ta'ala as bay aji sax d'accord muy l'unicité le monisme absolu de la stabilité de la stabilité voilà nga ne dafa sax wala stable le monisme absolu et divin stable bu sax bu ko defee tax fa tartaax muy féex lu ruuxam ruuxam daal di commencer féex waaye taqirru ba pare mu sax qalbuhu xolam xolam daal di sax qalbuhu xolam day daal sax ci jikko yu baax yi ci sentiment yu rafet yi ci bëgg-bëgg yu sell yi day sax day dal ci tudd yàlla ala bi ci tudd yàlla di tudd yàlla ci di dellu ci yàllay kese xolam ci lool rek lay sax ci lool rek bu sax ci leneen bu nekk ci leneen parce nit ki dafa lan dafa daw dem ci yàlla maanaam kon soo bëggee génn ci cadre tënku bi dem ci fi nga xamante ne foofu lu joyel la mooy islam bi nga xam absoluté totale bi nga xamante ne dangay ngay nekk ak borom kese wéet ak borom subhanahu laa ta'ala kese nekk ak yàlla yi kese ba pare sax sa xol nag sax ci rek ci yu sell yu baax yi da ngay dem dellu ci yàlla mais lool nan lañ koy defe loolu la lay indil di la leeralal di la wax naka nga mën a defee naka nga mën a réaliser daw boobu loolu nag la nekk di la wax nii mu nekk buntu tomb bu am solo boo xam ne bàyyi ko mu wutal la gis nga def na ci ñetti tomb yoo xamante ne yoo mën a possible yu possible la ci nga mën jaare ci tomb benn mu ne ci bii ngir daw dem ci yàlla mu ne wa anta te yow fekk yow jàppandi na ci yow antu xaqiqa ci nga nekkal maanaam mooy nga réaliser nga incarner xaadal siraat googu la daw xaysul jam'u ci anam gi nga xam ne da ngay dajeek Allah ci buur yàlla nga dem nga rencontrer nga unifié wu ak moom nga fusionné wu ak yàlla fii aqalli ci li gën néew min saniyatin ci saniya mooy seconde lu gën a gàtt mën nga ko def wa fii ay makaanin nga ne ak fu mu mu ne fii ay makaanin ci place boo mën a bërëb boo mën nekk kunta boo ne yow ah, ah, waaw est que xam ngeen ni euh, alxalaaw mooy wanag weesee hmm? wanag toilette dafa tudd noonu parce que foofu nit ki su fa demee dañ koy noppiloo wax et que foofu place jaamu yàlla bu mag la parce que dafa am possibilité jaamu yàlla boo xam ne keneen mënoo ko am maanaam dafa difficile nga am ko feneen mais foofu nga am ko ko mooy laa mooy noppi gi ngay noppi ek sa xol rek di wax yàlla nga wéet yàlla maanaam place lay doon boo xam ne boo fa nekkee léppay tëju te yow rek yaa fay ne ba pare ngay mën a xalaat yàlla di nekk yàlla kese bi mën a wéet la xalwa ngay mën a dugg xalwa foofu kon bu nee la place boo mën a ne maanaam moo tax ma jox la misaal bi nga xam ne kon place boo mën a nekk la ah mën nga wéet yàlla nga dellu nga dem rencontre intime entretien intime boobu yaa ci yàlla yor sa borom subhaanahu wa ta'aala moo tax nga gis Seydina ah, Salman al-Farisi radiyallahu anhu yahuud bi daan ko yu'allimukum nabiyukum hatta yu'allim kulla shay'in hatta yu'allimukum ah, ah, xalaat daal seen yeneen bi jàngal na leen lépp ba ci sax wanak na ngeen fay duggee teg gi ñekke ajob mooy teg gi yi ñuy duggee ci wanak booy dugg lan ngay wax booy génn looy wax boo nekkee nan nga war comporter woo et nit ki bu demee wanag ba pare naka la war a xetale boppam et cetera yëpp mu nekk ay teggin yoo xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale mu nekk place jaamukaayu yàlla bu mag ni mu ñuy jàngalee teggin yi ñi de jàkka noonu lañu ñu jàngalee teggin yi ñuy am ci sallallahu alayhi wa alihi comme quoi foo mën a ne da nga koy saisir occasion ngir nga jaamu yàlla mais naka ngay def mu ne bi an taxuma ba ci nga gëmm ay nay ko say bët walaw xalilan doonte jamono ju la nga gëmm say bët su ma topp taxubu nga jël nafasan ak nokki amiqan bu xóot suuf bu xóot wata xiibu nga faddu am man xawla ko bul déglu dara faddu la am man xawla ko wëlif lépp du la wër bu boobaa fa tajidullaha da nga dak yàlla fi qalbika ci sa xol nga dak yàlla sa xol voilà xaysu kaana ci anam gi nga xam ne nekk na miñ ko ci yow wakkunte te nga nekk min fu di moom maanaam yéen ñaar daje gi ñu daje gi ngeen daje rapport relation intime bi ngeen am yéen ñaar yow yàlla yow yàlla relation boobu ngeen amoon qabla lu jiitu sax an taxruja ngay ngay ngay génn ila hazal alam di ñëw ci adduna bi avant yow yàlla yéen a ngi nekkoon yow nga nekkoon ci l'inexistence ci nekk nekk mais yàlla moom xamoon na sa existence yow nga nekkoon ak yàlla no moment boobu mën nga def exercice bi soo ko bëggee loola tax euh, soo amee temps bu lu mu ndaw cinq minutes dix minutes par jour et cetera nga xool temps bu ndaw une minute boo xam ne da ngay toog rek nga def exercice boobu nga concentré wu ci yow sa bopp sa biir nga bàyyi sa xol nga bàyyi sa xol muy zikar ngay dégg muy du muy wax allah allah Allah Allah Allah voilà boobaa da ngay gis ne yaa ngi dajeeg yàlla lu jiitu ngi ñëw ci kaw suuf wa qabla an tulqa wet lu jiitu ngay dajeeg wala ñu lay sànn fii hadhihi al buutiqa ci cadre bii ni buutiqa boobu kees boobu circonstance yi nga nekk léegi nga gis nga xool naka la naka nga nekk ak yàlla naka nga daw boobu jëm ci yàlla kon daw boobu jëm ci yàlla lii benn la ci anam yi nga xamante ne noonu nga koy réaliser am na ñaareelu anam mooy dasta ci yow am nga jàppandi na tamit ci yow ay aydan ba tey qabla an tanama lu juuti ngay nelaw lu jiitu ngay nelaw boo demee ba nga xamante ne sa journée na sa lépp kii na fay nga lampe yaa ngi tëdd war nga nelaw nag moo def an tuqabbila nga jublu jublu ci allah buur yàlla taala aji kawe wa tanaamate nga nelaw fii xidmihi ci ak kaaraangeem ila sabaaxi bu ci suba loolu yent bi sallallahu alayhi wa sallam nañu ko ci xadis sayyidina al-Barra ibn Azib radiyallahu anhu bu nekk ci ñaari sahih d'ailleurs imam al-Bukhari rahimahullah moom la mujjee indi ci kitaabul wudu pour wax nag ne wudu njàpp booy mujjee bi ngay mujjee def dans la journée moom la tëddee sax kitaabu wudu pour wax ne xaalu journée bi yëpp gis nga njàpp yi nga ma def njàpp yi façon bi bii moo ci war nii lañ ko defee et ba ba muy jeexal mu daal di jeexalee xadis wax ne la la mujjantalu def ji la Seydina Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko iza atayta masjidaka fatawadda wudu'aka lis-salat thumma ittaji' ala shiqqika al thumma qul saa yoo xamante ne jóg nga ngir dem war a tëri nag mu ne na dem nga jàpp ci jàpp gi ngay jàpp boo waree julli nga dem nga tëdd sa wàllu ndeyjoor waaw shiqqika al-ayman sa thumma qul te nga wax ni allahumma aslamtu wajhi ilayka wa fawwadtu amri ilayka wa alja'tu bahri ilayka rahbatan wa rahbatan ilayka laa malja'a wa laa manja'a illaa ilayka allahumma aamantu bi kitaabika alladhii anzalta wa bi nabiyyika alladhii arsalta el allahumma yow buur yàlla mi tur yu rafet yi nga lay yëkkati ko aslamtu jibbal naa wajhi sama jëm jibb ilayka jëm ci yow sama jubluwaay yëpp jël naa ko ma yóbbu ko ci sa direction yow kese wa fawwattu te joyal naa mu ne jël naa sama lekk exclusivement ma delloosi ko amri sama mbir yëpp ilay ko jëm ci yow yow yàlla wa alja'tu te wiir naa zahri sama digg ginnaaw ilay ko ci yow yàlla nga wax loolu imagine yéen dégg puissance bu baax ah. maanaam kon yaa ngi daw dem ci yàlla kon moom lay wax ni raxbatan suma mbir nekk aji xemmem wa raxbatan ak tiitaange ilay ki dem ci yow dama boole ñaar yooyu xemmem naa la yow yàlla xemmem li ne fa yow waaye tamit maa ngi tiit lépp loo xamante ne dafa wuuteeg sa ngërëm dafa daf ma mën a yóbbee ma sori yow yàlla kon maa ngi ñëw ci yow yàlla laa malja amul fenn fu ñu mën a wéeru wala manja amul nenn ma mu mën ñu mën a muccee illaa ilayka lu dul xanaa ci yow yàlla allahumma yow buur yàlla muy turu rafet yeeg ma lay yëkkati koy amantu man de gëm naa bi kitaabika ci sa téereel lazi bi nga xam ne anzalta wàcc nga ko gis nga nga jëlaat sa dund yëpp nga delloo ko ci téere yàlla bi ci alquran ni ko yàlla wàccee ni ko yàlla waxe maanaa yi a nekk yi ma xam ak yi ma xamul yëpp lépp gëm naa yàlla ndax ci yow la jóge bi nabi gëm naa sa aji solo bi nga xam ne moom nga sol xeetu xam-xam yi gën a kawe allazi moom mi nga xam ne arsalta moom nga yebal ci mbindeef yi yebal ko ci ñun nee na sayyidna al-Bara ibn Azib radiyallahu na yenent bi sallallahu alayhi wasallam ko wax ne ko maanaa yi soo mu ne fa in mutta min laylatika fa anta ala fitrati waj'alhunna axira ma tatakallamu bi gis nga fa in mutta soo soo dee génn nga àdduna min laylatika su gi fa anta ala al yaa ngi ci kaw al fitra xam nga lan mooy boo ko bëggee firian ah, pour mu tënku borom wax nañ ci wax bare bare bare bare mais boo ko bëggee tënk réellement fitra xam nga mooy lan mooy li alxuraan naan wa laqad xalaqnal insaana fii ahsani taqwiim mooy fitar wallahi gin naa ni dañoo bind doomu aadama ci tëggiwin taxawin bu gën a rafet mooy jaamu yàlla melo doxalin wi gën a rafet bi gën a sell bi gën a mat moom laa ko tabax moom doomu aadama waaye nag comme que ci société bi sama radat naa asfala saafiliina ñu delloo ko ci ñu gën a suufe ci mu dem ba mook animaux yéenu roo wala mu yées borom bi waxaat na feneen sax d'ailleurs ci fu mu gën a leer rek aaya boobu mooy bi mu naan fa aqim wajhaka lid-diini haniifan fitratallah dëgg fitratallah allati fatara an-naasa alayha laa tabdiila li xalqillah zaalika ad-diinu al-qayyim walaakinna akthara an-naasi laa ya'lamuuna muniibiina ilayhi wattaquuhu wa aqiimu as-salaata wa laa takuunuu mina al-mushrikiin mina allaziina farraquu diinahum wa kaanuu shii'an kullu hizbin bimaa ladayhim farihun sadaqallahul azim alquraan ay allah alquraan alquraan subhaanallah xoolal li mu wax moo tax concept yi compliqué yi boroom xam-xam yi di ci werante en réalité soo delloo ci alquraan da ngay leeral na xam nga nee fa aqim taxawal wajhaka sa jëmm ci sa jubluwaay yëpp taxawal ko bi diini jëm ci doxalin dundin bi yàlla teg diin hanifan du kot tegu ci yoon woowu de manière orthodoxe dundin bi le mode de bi leen borom bi tegal jël ko nga teg ko sa direction sa jubluwaay yëpp def ko ci loolu mu ne lii mooy fitratallah fitratallah tëgginu yàlla sofinu yàlla allati bi nga xam ne fatara naasa alayha moom na bën mee tabaxee nit ñi ci saxam mooy nit ku nekk ci lii lay juddoo moom la yenente bi naan mu ne laa tabdila li xalqillah deefuta soppi mbinduf yàlla mbindu mbindum yàlla waaye fii euh, mu fassiruna yi ñi tafsir dañu ne euh, tamit que ni euh, fii nii li ñu tuddee al la bi maanaam insha bi maanaa lan mooy laa tabdila li xalqillah bu leen soppi mbindum yàlla lay tekki xam nga tey bu ma nee boo ñëwee mu boo ñëwee ci kër gi ubbi génne sa Euh, kiiwu cigarette nar a taal ma la eh tux amu fi loolu moo gën a garaaw tey bu ma ne waloon bu fi tux fii tux amu fi moo gën a dëgër moo gën a garaaw ci wax fii moom la wax laa tabdila li xalqillah soppi yàlla amul soppi mbindum yàlla bu leen soppi mbindum yàlla mooy soppi mbindu yàlla mooy bu leen ko bu leen ko jéem bu leen ko def yàlla nii la leen bindee univers bi yëpp daf ko bind mu dëppoo ak yéen mu nekk loo xamante ne dafa feeñ ki yéen nit doomu aadama yéen en fait univers bi seen miroir la quoi kon mode de vie bi leen boroom bi tegal mais jël leen ko loolu mooy ni leen yàlla tabaxe ci cosaan bu leen ko soppi mu ne waaye wala kinna hmm, aksara naas la yàlla mën ñu bari ci li ñu xam kon nag mu ni biina ilay xam nga yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne taxawal mu daal di wax muniibiina ilayhi yéen ñëpp mu loolu mooy ne yeneen saa li ko yàlla digal daf koo digalaale ñëpp ngeen jël seen lépp jublu ci yàlla moom kese wattaquhu te ngeen ragal ko nag ragal leen ko de wa aqimu salaat te ngeen taxawal julli ay julli am na solo de wala takunu minal mushrikiin bu leen bokk ci ñuy bokkaale de mooy ñax minal lazina mooy gaa yi nga xam ne farraqu dañoo tàqale diinahum seen dundin wii leen yàlla jox bi xiyaan ñu def ko ay pàcc nekk ci parparloo ku nekk nekk ci parparloo parparloo ñun ñooy waa nangam ñun ñooy ñoom ci ñun ñooy ñoom daa ñun ko mais surtout ci yi gën a fondamental mooy buntu tawhid kullu hizbin kuréel bu nekk nag bu ma la bay yim ca la ku loolu la ñuy bëggee voilà lañ ne rek déedéet dellu si leen ci fitra bi dégg ngeen nañ dellu si te ñaan ji gis nga yent bi saa sam ñaan ji wax daf ko symboliser ñu waxat ko ñaan gi dafa gaaw allahumma yow buur yàlla mi ci tur rafet yi mi lay yëkkati kuy aslam ko jébbal naa wacc yi sama jubluwaay sama jëmm jëpp ilayka jëm ci yow wa fawwattu joyal naa am rii samay mbir ilayka jëm ci yow wa aljatu wéer naa zahri sama digg ginnaaw ilayki ci yow kon sama kanam ak sama ginnaaw yëpp yaa fi rahbatan biram sama mbir nekk aji xemmem wa rahbatun ak aji piit ilayki dem ci yow lépp ci yow rek laa jëm laa malja'a amul wéeruwaay wala manja'a te amul muccuwaay illaa ilayka lu dul ci yow allahumma yow buur yàlla mi ci turi rafet ak mu lay yëkkati kuy amantu gëm naa bi kitaabi ci téere allazi bi nga xam ne anzalta moom nga wàcc wa nabiyyaka si yenente allazi bi nga xam ne arsalta moom ko gis nga gis nga lii maanaa bi donc moom la wax ne moom mooy kon la mooy kon maanaa bi mu ne booy tëdd di nelaw yaa ngi dellul ci yàlla noonu mën na ne mu am ñetteelu forme dellu ci yàlla tastati'u jàppandi ci yow tamit aydan ba tey an tadxula ci nga dugg al jamoo ci yàlla googu fusion boobu ngay am yàlla fi sujudi ci booy sujud fi salaati ci julli laa ilaha illa allah nga aaya bi ñu wax léegi lan la bi mu ne jël leen seen lépp jox ci yàlla dem ci yàlla daf ni waa xim sal taxaw leen dul te bu leen bokkaale ak yàlla dara jël leen seen jël dem leen dug dublu leen ci julli mais ci ban moment mu ne ci sujjóot parce fa inna insaan ndax doomu aadama iza sajada bu sujjóot comme ni ko hadith bi wax rek i'tazala shaytaanu shaytaanu day beru yab kii di jooy xadis euh, bi ci note de bas de page mi ngi naan axrajahu solo ko Ahmad Ahmad fi wa Muslim imam Muslim fi sahih sahih moom Ibn Maaja imam al-Qazwini wal Bayhaqi an Abi Hurayra muy xadis Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu kon seytaane su nit ki sujjóotee moom day beru jooy daan ne moom dañ ko digal sujjóot mu sujjóot man bañ ma digalee damaa bañ day texe mu ngi nii affaire bu baax na parce que wa daxala maanaam nit ki bu sujjóotee wa daxala mu dugg ay maanaam al insaana doomu aadama fii jam'in ci daje fusion ma Allah ak aji kawe moom buur yàlla kama qaala kem ni nga xam ne noonu la ko waxe moom rasulullah ndawri yàlla li sallallahu alayhi wasallam aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa saajid aqrabu bi gën a jege ma yakunu lay nekkee al-abdu jaam bi min rabbihi ci mu nekk aji sujud sujud googu nag boo ko defee entraînement la pour sa xol su sa xol dem ci yàlla su jóg voilà ngay sujjóot comme eh, niñ ko gisoon euh, Sahl nga xam ne bi muy am juróom benn at dafa di julli di sujjóot mu gis ne xol bi wàcc na moom mu jóg xol bi bañ a jóg xamul nu muy def mu dem laaj ci laaj ci laaj ci laaj ba gis ku ko xamal mu ne ko sujjóot sa xol dafa sujjóot mu ne ko waaw mu ko illal abad jeex na ba faw dootu jugati mooy yegg nga ci yàlla carrément mënatoo nekkati ku ban mënatoo jeex na kon loolu mooy ni nit ki gën jege borom subhaanahu wa taala fekk mi ngi sujjóot moo tax Seydina Sawban radiyallahu anhu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam a'inni ala sujud dimbali ci bëri bi ngay bëri looy sujud sujudu shukri am na sujud ci sant yàlla ci xéewal yim la defal nga daanu rek sujud yaxirruuna lil azqaani sujjada ah sujud voilà voilà innamal mu'minuuna alladhiina izaa zukkiru bi ayaatillahi xarru sujjadan wa hum laa yastakbiruun gëm dëgg dëgg dëgg gëm na bu ñuy jàng ci ñoom suñu aaye yi muy alquran bu ñu déggee alquran seen xol day rot sujjóot xirruun dañuy saa yoo déggee ay alquran nga daal di sujjóot def nii déedéet mais sa xol sujjóot waaye tamit bu ñu yeggee place sujud nga sujud waaye tamit yow tamit ngay fàttaliku kéemtaanu yàlla yi téeri yàlla alquraanu yàlla yi waxu yàlla yi ngay jékki-jékki maanaam ci ngay rot sujud am na nag comme fuqaha maliki yi ñoom dañ koo am jàpp boo koy def mais li ëpp ci prokon te mooy li gën a wér loolu du ci charte sujud boobu noonu du ci charte comme taxaw wala ruko ni mu nekkee ñàkk charte nga jàpp noonu la sujjóot ñàkkee ñàkk ñàkk charte ñàkk ñàkk a charte parce que taxaw ak ruko ak sujjóot ñoom ñëpp ay ponk lañ ci julli bi ci ñu te du nga jàpp kon sujjóot bi la ci julli kon sujjóot bi tamit du charte nga sant yàlla gërëm ko nga rot sujjóot nga fàttali ko xéewal gum la defal nga ko rot sujjóot bëri booy bëri sujjóot boobu di julli di naafila di sujjóot moo lay dimbali dalay dimbali ba sa sujjóot ngay dellu ci yàlla tout temps di fàttaliku ne bu ma sujjóotee dama naan subhaana rabbiyal a'la wa bihamdihi gàcce nga la ma borom subhaanahu wa mi nga xamante ne dafa deñ ci lépp loo xam ne meloog wàññeeku la maa ngi seede matuk boroom subhaanahu ci deñ gi mu deñ mboolem loo xam ne wàññeeku la sori gi ko sori subhaanahu wa ci di seede ne moom mooy ci féete kaw ki kawe te yéegul et que man maay ko torox ki ku daanu ku wàcc ki loolu mooy sentiment boobu mooy sujjóot te loolu maa ngi koy def ci di ko sant aussi ci di ko sant daayiman di ko tagg ak di ko bàkk ko kañ ci meloom yu kawe yu rafet yi màggal di ma koy màggal ci sama xol seede gi may seede màggaayam ci sama xol ak seede gi may seede ak toroxlu gi may jëm ci moom subhaanahu wa ta'ala aqrabu ma yakunu abdu min rabbihi wa huwa saajid hadis yonent bi sallallahu wa sallam mi ngi wax ci note baatu page bi ne axrajahu solo na ko moom Muslim fi Sahih ci Sahiham wal Hakim Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah an-Naysaburi al Hakim fi Mustadrak ci Mustadrak wa Abu Dawud Sulayman al-Ashaf wa uh, an-Nasa'i uh, mooy uh, Abu Dawud as-Sijistani wa an-Nasa'i mooy Ahmad ibn Shu'ayb Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasa'i an Abi Hurayra ibn Abu Hurayra wa rawaahu solo na ko tamit Abu Bakr al-Bazzar al-Bazzar Abu Bakr at-Tabarani muy Abul Qasim an Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa rawaahu solo na ko Ibn an-Najjar an Ummul Mu'minin jël sayyidatuna Ummul Mu'minin as-Sayyidatu Aisha radiyallahu anha wa akhrajahu solo na ko Abdurrazzaq muy as-San'ani Abdurrazzaq ibn Hammam as-San'ani wa Sa'id ibn Mansur waram tamit gis na wa Ibn al-Munzir muy Abu Bakr ibn al-Munzir ñoom an Mujahid mooy Ibn Jabr al-Makhzumi rahimahullah radiyallahu anhu kon xadis yi maanaam nii lañ ko solowee ne nit ki lim gën a jege boroomam moom mooy sujjóot ci kaw loolu walillahi alhamdu wal minna jeexal nañ li nga xam ne mooy maratibul wujud te finalité bi mooy nit ki daw dem ci yàlla ak yi nga xam ne moom lay delee delloowee ci yàlla alhamdulillah matal nañu buntu di sant borom bi subhaanahu wa ta'ala ci jàppandal gi ñu ko jàppandal ci d'ailleurs téere bi sax biñ fa nekk biñ ci nekkee ba léegi euh, rawatina euh, buntu bi nga xam ne dañ ko joxoon yitte bu particulier taxawoo ci ci concept yi leeral ci cosaanu nekk-nekk gi li ko dalee ci borom bi subhaanahu wa ta'ala wàcc ci yenente bi sallallahu alayhi ci ay xaqaa'iq ay dimension yu wuute wuute wuute wàcc ci borom subhaanahu amal bi mu amal mbindeef yëpp wax ci li nga xam ne moom mooy xasaar alquran ni mu taxawee ci wàllu boobu salaatu faatihi mais surtout jawharatul kamal bi ak ni nga xam ne noonu représenté ak xaqaayik yi wër-wërloo ci wàllu boobu yëpp ñu taxaw ci leeratal ba ñëw ci fii nga xamante ne moom mooy cappaandaw bi dëgg-dëgg euh, lu ñu war a jañ la ci ñu sant borom subhaanahu wa dellu gërëm ko euh, dellu di ñaan ak yokkute comme ni nga xam ne noonu la wax yeneen taam bi alayhi salaatu wassalaam wala ta'jal bil qur'an min qabl an yuqda ilayka wahyuhu wa qul wa qul rabbi zidni ilma euh, ñu koy ñaan borom subhaanahu wa ta'aala mu yokk ci lu nëbbu a ci lu feeñ defal ñu ko defal leen ko euh, defal ko al imam Salahuddin At-Tidjânî alayhi ridwanur rabbani bi nga xamante ne moom mooy sabab ko waaye tamit euh, taxaw ci leeral euh, yu bari ci wàll gi ndax téerim la ñuy jàngat téerim lañu lañu topp incha allahu taala chapitre bi nga xamante ne moom moo ci tegu bu doy waar tamit boo xamante ne mëneef na koo gam-gamle ak bii yi ñu weesu bii ñu weesu bu dee yiim na bu dee kawe bu dee am na solo bu dee njariñ gi doy na waa bii ñu jëm na ni noonu lay mel wala mu gën koo gaaw ndax mooy al imaanu bi ma sàmmallahu taala bihi nafsuhu